ñu ngi woon ci ahkaamu azziwaaj wala ahkaamu nikaax ah, yaakaaroon nañ ne nag fa lañu waroon a yem waaye masala yi dafa des yoo xam ne insha allah tey lañ koy jeexal ah masala yooyu muy ay masala annexe yu jëm ci wàllu ñaar ñiy sëy seen relation Euh, bànneexu gi nga xam ne moom la ku nekk di bànneexu ci moom ci moroomam gisoon nañu ne mooy ne jamonoy sëy bu ñuy sëy mën nañoo wax gis nañ ne tamit comme li alquran wax yonent bi aleyhi salatu wasalaam daal di koy firi këne ci gàttal li alquran ne nisa nisaaukum la lakum mu ne jigéen ñi seeni tool lañu dikke leen seen tool am naa shitum nim leen neexe yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne muqbila aw mudbira euh, fekk moytu nga li nga xam ne mooy pëy fekk pëy bi ngay nga nga ci jublu loolu ci gàttal pour wane ne mooy position yépp lu dagan la léegi ñu ne woon dafa am ay question yoo xam ne euh, nit ñi dañ koy wax te neexoon ñoo xam ne ndaxa nee ci diine lañuy wax euh, boo leen déggee nag ngay xam ne ñii li ñuy wax mooy ne dañ koo teg ci seenum xel mooy li ñuy wax amul dalil ci gàttal amul fenn foo xam ne dañuy wax ba pare ni lii lu tax nga wax lii mel nit bu lu tax nga wax lii ndax kat aaya bi lii ndax xadiis bi lii loolu amu ci wala ñu jël xadiis boo xam ne bu vague la walla maanaam aaya boo xam ne mais amul sax benn relation ak loolu ñu bëgg ne lii moo tax ne loolu daganul alors que loolu sore nag mi nga xam ne noonu la boroom xam-xam di doxale ah ñun nag fokk ñu bàyyi xel lenn en tant que worof mooy ne wax ci rajo wala wax ci télé loolu deful nit boroom xam-xam wax ci dii di wax diine new diine ngay wax ci tele walla ab rajo loolu sori naa def nit ki muy boroom xam-xam ci lislaam loolu il faut mu leer ñu xam ko di ràññee tey xàmmee duñ ne diwa ngi wax ci diine rek moom mooy oustaz bi fee moo fay wax walla def na conférence wala publier na fichier ñu ne boroom xam-xam la kalla mukk imaamuna Maalik di imaamu daaril hijrati radiyallahu taala anhu moom toogul nee tooguma di ubbee nekk ki mu doon mat di joxe ay avis ci diine ji ci wàllu fiqh ak yooyu sharia bi lu dul ne dafa am soixante-dix boroom xam-xam yu ne ko yu ko seedeel ne ko anta ahl ne ko yow yow man ngaa def loolu euh, mooy am nga les capacités apte nga ngir def loolu mu door koo def waaw ñun nag kon ci lool lañ war a bàyyi xel këne dëgg ji mooy dëgg bu ko xool ndax diwa wax ndax diw la déedéet li seydna ali ibn abi taalib radiyallahu anhu wax ne du nit ñi lañuy teg ba pare di natt dëgg ndax dëgg lii la am déet déedéet dëgg lañuy teg ba pare jël nit ñi naan leen aywa jaar leen ci dëgg ñu xool ku dëppook moom yow yaa dëgg yaa wax dëgg ku juuyoog moom mooy yow waxoo dëgg loolu la ne duñ jël ay nit ba pare ne comme que Serigne diw la comme que oustaz diw la comme que diw moo ko wax loolu moom mënula nekk lu dul dëgg déedéet ki meloon noonu mooy alayhi salaatu wassalaam bu dee nag boroom xam-xam la moom li ñuy def juum tudd bu dee ne ndax lool la yonent bi alayhi salaatu wassalaam wax ida ijtahada alxaakimu fa asaaba fa wa ida ijtahada fa axtaa fa lahu ajrun waaxid alayhi salaatu wassalaam mu ne ida ijtahada alxaakimu fa asaab ki nga xamante ne nii eh, mooy alxaakim mooy juge bi bu dee ne dafa def effort d'interprétation euh, fa asaaba mu daldi mooy texte boo xam ne mu gis masala moo xam ne dafa feeñ waaye gisu ci moom gisu ci du ñu ne amul ci charian dañ naan gisu ci loo xam ne moom la ci charian wax lu clair waaye nag moom comme que ci beewu charian la lay beñewu am na capacité mu toll foo xam ne am na capacité wu di tirer ay àtte ci selon d'après li mu xam ci sunna li mu xam ci alquran ak li mu xam ci waxu boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim feebu bees ñëw mu daal di jaar foofu daal di ciy tiire li nga xam ne mooy àtte kooku loolu mooy al ijtihaad mais du càggante ne sàmba sura baali bu tëb rek taxaw fee di wax ñu naan waa ji dafa ijtihaad wala ñu naan war nañ koo seetaat loolu war nañ question yoo xam ne ijmaa la nit ñi wax ci boroom xam-xam yi mu leer nañ nga gis ay gaay fële neen fële fële naan loolu war nañ cee defaat ijtihaad ku fiy def ijtihaad fii loolu te ñi ñuy waxkat lii ci gën metti mooy amuñu compétence pour def loolu voilà kon mbir mi ñu bàyyi xel bu baax loolu noonu que dëgg ji mooy ki la ki dàq wax dëgg mooy li imaam ash-Shafi'i wax rek rahmatullahi alayhi al-ilmu maa qaala fiihi nnaasu haddathanaa wa maa siwaahu fa waswaasu shayaatiini moom imaam alshafii almuttalibi radiallahu anhu mu ne al ilmu xam-xam maa qaala fihi nnaasu xaddatanaa xam-xam dëgg bi tax ñuy wax du ay spéculation yii de ku nekk jaay xel mu neex ak xel mu rafet ak nii laa ko dégg mu ne déedéet al ilmu di ku nekk jaay philosophie ndax man askan wi ma dëkk walla dëkk bi ma juddoo walla réew mi ma jóge ñun nii lañuy xalaate wala réew mi may dund société bi lii lañ gis ne baaxul ma tëb ne baaxul ci charia loolu loolu loolu loolu erreur la alladina yaquluuna wala bi ghayri ilmin wala hudan wala kitaabin munir mooy ñi nga xam ne dañuy wax di wax ci diine ji yàlla ji ci loo xam ne amuñu ci lu leer amuñu ci tegtal amuñu ci tegtal bu leer ñooñu nag la suñu boroom naan waman azlamu mimman iftara ala allahi kadiba ana kan moo dàqa tooñ wala kenn dàqu tooñ man iftara ci ki nga xam ne dafa créer di duural alallahi buur yàlla kadiban ut loo xam ne aw lu dul dëgg nga ne yàllaa ko wax loolu nag mooy toog sam xel xalaat ni lii walla ñun wala man ka ma doon jàngal nam doon waxe e, yow nga ñëw ba ne àgg nga foofu wala dépassé nga ko wala jege nga ko di wax loo xam ne ku la ne woon foo ko teg nga ñëw naan ndax di joxe yoo xam ne vraiment ku ko dégg xam ne kii ku xam dara ci xam-xam nga xam ne kii nii wax dëgg yàlla lii muy wax sori na li nga xam ne mooy li dëgg kon nag mu ne moom imaam Shaafi'i al ilmu xam-xam maa qaala fiihi nnaasu xaddathana xam-xam mooy li nga xam ne nit ñi dañu naan xaddathana voilà mooy eh, nettali nañu ma nettali nañu ma voilà ah wama mooy nettali nañ ma ñu jële fan fu wóor ku wóor a ma nettali ma jële ci ku wóor ñu jële ci ku wóor mu jële ci yonent bi wala saxaabu mu jële ci yonent bi alayhi salaam loolu mooy ilmul xadiis moo tax euh, à vrai dire moom képp koo xam ne yeewu nga boo maîtriser wul ilmul yow bul jéem di wax ci diine dara mooy bul jéem di wax ci diine dara bu dee ne bëgg ngaa mucc ëllëg wala ngay toxal ay waxi nit ñoo xam ne ñoom loolu comme ay téere boroom xam-xam nga yor ko di ko firi en entre à condition it nga comprendre li ñuy wax te ngay wax tamit li ngay li ngay liir bu dee da koy liir ba pare na nga wax li ngay liir wala li ngay gis te bañaw yow di jël say commentaire di ko tekkee waxu boroom xam-xam diw loolu c'est dangereux te léegi dañ fa nit ñi dañ ko tàmm même da gis alxuraan mais booy wax alxuraan waxal alxuraan li muy tekki aaya bi ba pare nga door a commentaire mais sa commentaire ngay tekkee aaya bi loolu c'est grave kon mooy ne yow boo xamul ilmul xadiis del toxal rek boroom xam-xam yoo xam ne nit ñi dëppoon nañu ci seenuk am xam-xam ak seenuk sellaay nga jële ci ñooñu di toxal di nettali nekk seen benn ci seen haut yi loolu am solo la waaye sinon wallaahi ku xam dëgg-dëgg ku xam dëgg-dëgg ne yi ngay wax borom bi dina la ko laaj comme imam Malik waxoon rahmatullah alayhi que ni nit moom buñ la poser question ci diine li nga war a def jëlal safara nga teg àjjana nga teg ñu mooy nga teg àjjana sa droite par exemple jël safara teg sa gauche sa kanam nga teg leen seen kanam yow nag yaay xool bu la ci neex ngay tànn daal di fay dugg loolu mooy la mooy question biñ la poser yow yaay xool soit muy loo xam maîtriser ko am dalil yi ci alquran ak sunna ak waxu boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi nga tontu lool loolu mooy tànn nga dugg àjjana sànni nga sa bopp àjjana wala rek nga sànni sa bopp safara mooy xamoo ci dara waaye nga commencé nag di wax fu nekk nga dugg ja ba réeral ay nit ñoom ñu réeral nit ñoo xamante ne nii pour nga dabaat fekki leen trouver leen ngir gindi leen loolu daanaka day impossible kon nag al ilmu xam-xam maa qaala fiihi nnaasu xaddatanaa xam-xam dëgg-dëgg bi tax ñuy wax mooy li nit ñi naan xaddatanaa diw mu jële ci diw ba ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ndax moom mooy ndayu xam-xam yépp ci moom lañ jóge aleyhi salaatu wassalaam mu ne wamaa siwaahu lu wuteek lii nag fa waswaasu shayaatini jax-jaxali shaytaane rek la mooy boo tontuwul question yi boo ko tontuwul selon alquran selon sunna yow li ngay wax tuddul lu dul spéculation mooy lan jax-jaxalu shaytaane la shaytaane moo lay jax-jaxal ngay wax kon nag dañuy bàyyi xel loolu ku mu dal bul ne wayew kii mën lay wax déedéet man mii ci laa di man la njëkk a concerné man miy wax la njëkk a concerné voilà euh, ndax buñ xamoon la boroom xam-xam ba rahmatullah alayhi waxoon tudd nañ ko léegi mu ne man ba muy génn àddina bokk na ci yim doon wax bu ma sañoon de yi ma mës ubbee yépp joxe ci avis mooy ubbee mooy loolu afta ñu laaj la ci question nga tontu mu ne bu ma manoon bépp ubbee bu ma def tey ñu dóor ma ci ay yar te ñu bañ ma ko laaj ëllëg moo ma gën loo ndax ñoom ñoo xam dëgg-dëgg dangerosité moo tax imaam Malik rahmatullah alayhi léeg-léeg dañ ko doon laaj mu change ne man xaw ma xaw ma lu mu xamul du ci wax xawma waa ji naan ko yaman laa jóge mu ne ko demal ca waa yaman demal ca waa yaman nga ne leen maalik mi ngeen di dégg maalik boroom xam-xam bi ngeen di dégg seen question yi ngeen ko jox lim ci trouver bariwul lim ci mën a tontu tontu na leen li ci des xaaj bi presque ëpp xaaj bi tontuwuma ko manuma ko xawma ko kan moo koy def léegi kan moo koy def yonent bi aleyhi salaatu wassalaam laaj nañ ko mu ne xaw ma yonent bi aleyhi salaatu wassalaam laaj nañ ko mu ne xaw ma ban suuf moo gën ci suuf yi ak ban suuf moo yées ci suuf yi mu ne xaw ma de xaaral ma laaj Jibril aleyhi salaam ñu laaj mu laaj Seydina Jibril aleyhi salaam Seydina Jibril ne xaw ma xamuma xaaral ma laaj borom bi subhaanahu wa mu laaj suñu borom suñu borom ni suuf yi gën ci suuf yi mooy jàkka yi suuf yi yées ci suuf yi mooy marché yi Seydina Ibrahim alayhi salaam Seydina Muusa ak Seydina Isa mais laajte jo laaj am na question buñ doon laaj seen biir xamul kii ne Seydina Ibrahim ne xamul Seydina Muusa ne xamul Seydina Isa alayhi salaam fekk ci wàllu dajjal la amaana bu ñuy ñëw xadis boobu bu ñu agsee ci wàllu masiixu dajjal dinañ tudd xadis boobu Seydina Ibrahim alayhi salaatu wassalaam xam nga mooy kan ki gën après yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci li yàlla bind Seydina Ibrahim xayru rusuli ba'da seydina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam laaj nañ ko mu ne xawma seydina muusa kalimullah moom mi suñu boroom doon waxal direct moom moomu laaj nañ ko mu ne man xawma ñu seydina isa ibn maryam alayhi ne man li ma ci sama boroom xamal rek laay wax ci wàllu dajjal daldi ci ciy nettal li muy nettal yi waa bu dee ñooñu ah. euh, euh, euh, yonent yooyu ak seen sang bi sallallahu alayhi wa ak sangu malaaka yi Seydina Jibril ku nekk laaj nañ la nga ne ma waa ñun ñii ñun ñun ñun lan moo tax lu ñu laaj ñu ne dinañ ko tontu nag yaa subhaanallah parce rek société bi nekk ñun mooy ne ku ne xawma mooy lii sa diw xamul dara te loolu lañ xam ba moo tax sëriñ si sëriñ si si duñ leen laaj question diine ku ko fa laaj sax ñu ne moo doon moo doon moo doon suturaayu sëñ bi kii mbooloo mi toog mu naan ko ay dama doon jàpp juum nan laa koy réparer ñépp di la xool di xaar yow boo génnee ñu dóor lay kuur mbaa ñu sëriñ bi kay bu fi neewaru diine li maam Abdu waxoon radiyallahu anhu waaw bu dee ñun wax diine moom mënatuñu ko mais kooku kooku kooku mooy waxal yàlla mais kooku lan la fay jariñati lan la fay jariñati te moom la turandoom waxoon moom maam Abdu di euh, Cheikh Abdul Aziz Dabba kooku sëriñ bi kooku noonu daa war a nekk pont boo xam ne moo lay ci ngay jaar pour àgg ci yàlla moo lay tegtal mais bu dee ne pont boobu amatu fa jariñ moom mënatulaa jële ci bërëb sàngam yóbbu la ci beneen côté bi mais pont bi amoon jariñ màbbu ko mu wadd nga seeti leneen moo tax nañu def attention léegi nag loolu lay taay la woon ngir wax yu bari yi moo tax moom laa tëj keroog que ne wax la yoo xam ne ay question la yoo xam ne nit ñi bari nañu ciy wax ak a neexoon ñu yëri téere boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim bala ñoo ubbi seen gémmiñ walla ñuy wax ndax kat loolu mooy le minimum loo mën a def te mooy tamit le maximum loo mën a def mooy ne yow dangaa war a gëstu ji d'abord dangaa war a gëstu ji d'abord door a ñëw di wax mais doo ñëw rek yor sa téere teg ña xaw ma na ngay tafsir wala xaw ma na ngay def lan après di di aaya yoo xam ne soree naag sax loolu wala question yuñ la laaj nga ñëw di wax naan yoo xam ne yaa subhaanallah ci noonu nag lañuy dugge kon ci suñu laaj bu njëkk jëm ci euh, ba léegi ci néegu sëy muy bokk na ci est-ce question la yu xew yoo xam ne yo euh, bon dafa siiw léegi dafa siiw léegi dafa siiw léegi euh, waaye question bu yàgg la mooy est-ce que ñaar ñii sëy wax nañ la ne am nañ droit bañ a sol dara def yaramu neen am nañ droit sax di wax jamono ji nga xam ne moom la ñuy sëy euh, waaye léegi est-ce que bokk am na li nga xam ne mooy est-ce que ndaw si walla waa ji est-ce que euh, am na droit est-ce que dagan na mu jël comme ndaw si jël awraay boroom këram daal di koy sex moom la ñuy wax ci français fellation est-ce que loolu loolu dagan na am loolu dañ la naan euh, imaam al-Qurtubi imaam al-Qurtubi Euh, boroom tafsir bi di taalibe euh, sarakatu xadiis bu mag bi ñuy gis fan yi yépp imaam al-Qurtubi ci tafsiru quraanul azim di aljaamiu li ahkaamil quraan muy tafsiram bu siiw boobu tabarkeel moom imaam at-Tirmidhi euh, imaam al-Qurtubi di abu abdillah kële Ahmad la tudd muy sëriñam bi moom mii mooy abu abdullah ah mu ne muy wax ci question boobu fekk mooy am na luñ tuddoon ci côté bii ah mooy bi muy bi ñuy gis euh, est-ce que ñaar ñaar ñi ñaar ñiy sëy ku ci nekk am na droit wu xool awraay ki ci des ba mu ne nit ñi dañ cee wute ñii ne mën naa nekk ñii ne manula nekk après ñi ne manula nekk indi xadiisu yaay Aïsha boobu radiyallahu anha këni gisu ko ci moom yonent mi alayhi salaatu salaam gisu ko ci moom maa ra'aytu dhalika minhu wala ra'a dhalika minni te gisu ko ci man mu ne wal awwal wax ju njëkk ji ne mën naa nekk ndax loo xamante ne nii permettre nañ la nga bànneexu ci mais li ngay bànneexu kay yow bu dee ne bànneexu mooy loo xam ne dangay ñëw xoolal mooy liñ naan gis mooy ne loo xam ne yow man may nañ la nga ñëw utiliser ko daldi ci bànneexu mais est-ce que loolu noonu waaye buñ la nee gis ko bànneexu gis mooy bànneexu boo xam ne waxuma dangay toog di xool di ci am bànneex non loo xam ne da koy contact direct may nañ la lool waa nga nga gis ko kay lool kay awla lool kay moo gën a léegi mu ne loolu bu njëkk bi moo gën a dëgër ndax waxu yaay Aïsha bi radiyallahu anha loolu mahmulun dañ koy yan alal adabi ci li nga xam ne waxu teggin la woon bi mu waxee loolu euh, mu ne loolu imaam Ibn al-Arabi moo wax loolu moo wax wax jooju ne loolu dañ koy yen ci teggin mooy da doon toxal mu ne moom imaam al-Qurtubi wa qad qaala asbaghu min mu ne wa qad qaala te wax na asbagh muy asbagh bokk ci boroom xam-xamu maaliki yi bala ñoo wax li ñu wax nañu xool kan mooy asbagh pour wax la question bi mooy léegi dafa siiw nga dégg ñenn ñi yaa subhaanallah naan loolu ay pratique la yoo xam ne nit ñi euh, ci tubaab yi lañ ko jëlee ci occidentaux yi lañ ko jëlee moo tax léegi ci kaw loolu ñu jëli fa ne baaxul am na ñuy wax loolu mais dañ naan la loolu amaana nga wax ko suñu jamono bon ah du ma ne amul ñoo xam ne ci loolu lañ ko ci ñoom lañ ko gisee. mais même buñ ko gisee ci ñoom est-ce que loolu day tax nga basé wu ci ne mbir mi daa xaraam mais da ngay jàngat affaire bi kay da koy étudier ne mais est-ce que affaire bi sax lii nii existé woon na wala déet xoolal asbar mi mu ne moo wax xam nga ne mooy mooy kan mooy asbar ibn al-Farid euh, comme li nga xam ne. moom la boroom siyaru a'lamin nubala di imaam az-Zahabi wax ci moom bi muy def tarjama euh, Seydina Asbagh al-Maliki rahmatullah alayhi mu ne Ibn Sa'id mooy Asbagh di doomi euh, Sa'id di doomi Sa'id mu ne al-Shaykh al imaamul kabir mufti diyaaril misriya mu ne mooy sëriñ bu mag bi al imaam imaam bu mag bi pas imaamu jàkkan ah. imaam comme imaam ci diine boo xam ne bu mat sëkk mu ne mufti mooy mu moo nekkoon muftiwu misra di Égypte mu ne wa aalimu haata mooy boroom xam-xamu Égypte abu abdillah al umawi loolu moo doon dàkkantalam mooy abu abdillah al umawi di kojuk waa banu umayya mu ne mawlaahum waaye mawlaahum la du ñoo xam ne ci ñoom la jóge ne mawlaahum al busri di égyptien bi al maliki di maliki mooy ci mazhab mu ne mawliduhu ba'dal xamsiina wa mi'a moom mu ngi juddu après cent cinquante après l'an de après l'hégire xam nga cent cinquante bi imam Malik mu ngi doon dund ah année bii nii cent cinquante imam Malik mu ngi doon dund moom mu ngi juddu juste après l'an cent cinquante mu ne déglul bu baax déglul bu baax yaa subhaanallah moom mii imaam Asbagh euh, moom moo njëkk euh, bu moo njëkk jiitu moo njëkk a uh, juddu imam ash-Shafi'i bu dee baada bi mooy ne juste après cent cinquante cent cinquante et moom moo moom moo jiitu ci ak imam ash-Shafi'i rahmatullah alayhi mooy moo ko njëkk juddu te loolu xam nga yàgg lool loolu al-qurun salaata mooy trois premiers siècles cent xool l'an cent cinquante après gàddaay yonent bi alayhi salaatu wassalaam ci la juddu après loolu mu ne wa talaba al ilma wa huwa shaabun kabir fa Malik wal Layth mu ne moom nag li tax imaam Malik dajawul ak imaam Malik moom mii di asba mooy ne dafa yéex a sàkku xam-xam mooy ne lii nii dañ ko doon souligner ndax jamono yooyu xam-xam dafa dafa ñoroon nit ñi moo tax nit ñi dañ ciy juddu nekk da juddu rek ne léegi moom nag dafa yéex a sàkku xam-xam moo tax mu ne talabal ilma wa talabal ilma dafa sàkku xam-xam wa huwa shabun kabir fekk boobu jeune la bu mag ñëw na ba nekk jeune boo xam ne bu mën a defal boppam yor boppam nekk jeune boo xam ne mooy defal boppam lépp doora mooy ne doora commencé nag di sàkku xam-xam nee na looloo tax fa faatahu Malik ba dajewul ak imam Malik mais dund na ak imam Malik ay contemporain la wal Lays ak imaam al-Lays ibn Sa'd nekkoon aalimu Misr nekkoon xaritu imaam Maalik moom it Medina la ne woon après mu mujj dem euh, fële nga xam ne mooy Misr di aalimu euh, Misr diyaarul Misriya di imaam Lays ibn Sa'din rahmatullahi alal jamii Allah léegi kon gis nañ kooku gis nañ gis nañ kañ la mooy nit la koo xam ne moom imaam Maalik dundoo moom comme que imaam Maalik raw na ko ci àndandoo imaam Maalik yi desoon ci ñoom la jànge comme mu ne farawaa an Abdul Aziz ad-Darawardi Abdul Aziz ad-Darawardi wax nañ ko fi keroog bi nga xam ne ci la imaam Maalik defee kiiwam boobu istinbaatam boobu def qiyaas euh, entre euh, dagg loxo moom la qiyaase li nga xam ne mooy euh, li gën tuuti luñ mën a joxe ci can bam ne ko qad ta'arraqta fii fiha ya aba abdillah mu ne ko day de def nga jaar nga jaarul waa Kuufa waa Iraq mooy ci wàllu ut argument bi nga joxe bi nga istidlaal bi nga jóge moom mooy Abdul Aziz ad-Darawardi nekkoon imam bu mag boobu nekkoon àndandoowu imaamuna Maalik ay xarit lañu woon rahmatullahi ala aljami wa Usaama ibn Zayd ibn Aslam ak Usaama di doomi Zayd ibn Aslam Zayd ibn Aslam sëriñu imaam Maalik bu mag boobu Usaama eh, ibn Zayd ibn Aslam moom daal dina koy eh, moom jëli ci moom daal jànge ci moom waaw eh, Ah. kon loolu mu nekk loo xamante ne nii moom noonu la jànge ci ñooñu la jànge ak ñeneen mu ne wa axi Abdurrahman ibn Zayd ak jële tamit ah, ci ah, frère Usaama ibn Zayd ibn Aslam di Abdurrahman ibn Zayd ak Xaatim ibn Ismail ak Isa ibn Yunus as-Sabi'i di Isa ñoom siiw nañ Yunus asad mooy mooy mooy mooy surtout imaam euh, Abu Ishaq as-Sabi'i voilà moom jële na ci Isa ibn Yunus ak Abdullah ibn Wahb taalibi imaam Maalik bu mag boobu voilà wa ibn al-Qasim ak Abdurrahman ibn al-Qasim al-Utaki borom al-Mudawwana ñii ñëpp jëlee na ci ñoom li tax mooy ne dafa ñëw fekk imaam Maalik moom dafa yéex mu ngi mel ni xam nga li muy loolu benn jeune boo xam ne euh, ñu ne jeune bi moom euh, waa ji ndax moom kat moom mu ngi judd mille mille mille neuf cent dix wala mil neuf cent mille neuf cent la judd mais xam nga 1900 Sëriñ Touba radiyallahu anhu mu ngi doon dund ñu ne waaye pourtant mais moom dafa yéex bi muy bi muy commencé di intéressé wu affaire xam-xam ndax bu bu kiiwoon mënoon na dem ci moom mu jàngal ko par exemple mais dafa yéex dafa ñëw ba nekk mag lool nekk jeune bu kii door a commencé di jàngi fekk 1927 romb mooy sëñ sëñ bi génn àddina radiyallahu anhu léegi nag loolu comme lu mel noonu la mooy ne léegi lan moo fa des mu dem nag ci ay taalibeem yi nga xam ne ñoo ko gënoon a jege ñoom ma Abdurrahman ibn al-Qasim ñoom imaam ibn Wahb mu jële ci ñoom Asbagh ibn Faraj mii noonu la mel léegi euh, lan la boroom xam-xam yi daal di wax ci ñoom am na ñeneen ñu bari ñoo xam ne jële na ci ñoom tudd leen day gën a jege day gën a sori te xam nga koy Asbagh Asbaxni imaam at-Tirmidhi imaam al-Bukhari soloo na ci moom boroom Sahih Abu Abdullah al-Bukhari na ko noon imaam at-Tirmidhi soloo na ci moom euh, mooy après euh, ak Yahya ibn Ma'in ak Ahmad ibn al-Furat ak ar-Rabi' ar-Rabi' aw nga mooy imaam ash-Shafi'i bu mag ñoom ñii ñépp jëli nañ ci moom ak Yaxya ibn Usmaan ibn Saalih boroom xam-xam yu màgg yi am Yaxya ibn Ma'iin boroom imaamul jarh wa ta'diil ñii ñépp jëli nañ ci moom moo imaam ibn Ma'iin da doon wax di wax ci Asbar mi naan kaana min a'lami xalqillaahi bi ra'yi Maalik yarifuha masalatan masala mata qaalaha malik wa man xaalafahu fiha imaam yaxya ibn ma'in nekkoon àndandoo imaam ahmad boobu rahmatullah alayhima mu ne mu ne asbax de kaana min a'lami xalqillaahi bi ra'yi malik mu ne bokkoon na ci ñi gën xam ci ñi yàlla sàkk ku yàlla ñi yàlla sàkk bokkoon na ci ñi gën xam ci avis imam Malik yi muy joxe mooy ne waxu imam Malik waxu imam Malik kenn gën bokkoon na ci ñi ko gën a xam mu ne da ko doon xam yaari fois masalatan masala mooy masala yi nga xam ne imam Malik da cee wax mais da leen a mokkaloon téye leen xam leen benn par benn te du xam noonu rek mais day xam kañ la ko imam Malik waxoon kan moo wuteek moom ci wax jooju Allah kanta Ahmad ibn Abdullah bokk ci taalibe yi tamit ah, Ahmad ibn Abdullah dane asbax thiqatun saaxibu sunna dane asbax de ku wóor la thiqatun saaxibu sunna te boroom sunna la mooy nitu sunna la imaam abu xaatim ne kaana ajallu asxaabi wahb moo nekkoon ki gën a ci àndandoo wi imaam abdullah ibn wahb di taalibu imaam maalik boobu bu mag boobu di imaam ibn wahb liñ ko fi tudd bari la kon loolu ah, muy ay wax yu am solo yoo xamante ni moom la lenn ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim daal di wax ci ñoom al ak ar-Rabi' ñoom ñaar dañ doon wax ñii ñëpp ay taalibey imaam ash-Shafi'i yi lañ après yu mag yoo xam ne ñoo toxal bokk nañ ci ñu toxal madhabu ash-Shafi'i surtout bi mu néewee Misr ñoom dañ doon wax naan kunna nati asbara qabla qudumi shafi'i fa naqulu lahu allimna mimma allamaka allahu taala ñoom ñii ku xam-xam-xam-xam nga leen Allah ñoom asbar mu ne moom imaam al-Muzani moom mooy nijaayu nijaay la ci kii nijaayu imaam at-Tahawi la imaam at-Tahawi boroom euh, euh, euh, kii al athar eh, nu mu tuddati kii athar nu mu tuddati waay téereem bu am solo boobu ak moo bind tamit ci wàllu tawxiid moom moo ko bind moom mooy téereem bu am solo boobu imaam eh, eh, at-Tahawi nekkoon xanafi kii nii imaam al-Muzani ni jaayam la woon moom ak ar-Rabi' dañu ne ñun dañ doon ñëw ñëw ci Asbax mooy Misra lañ ne laata imaam Ash-Shafi'i di fa ñëw rahmatullah buñ ñëwee dañ daan ko allim naa xamal ñu mimma almaka allahu taala ci li nga xam ne moom la la suñu boroom mu kawe mi daal di xamal léegi nag bu ñu xamee kan léegi xam nañ kan mooy asbar léegi pour war la ne bon nañuy reconsidérer la tey gëstu ji balaata ñuy wax moom moomu la imaam al-Qurtubi ne wa as wa qad qaala asbahu min ulamaina ci suñu boroom xam yi ñoom ñoom maaliki yi yajuuzu an yalxasahu bi lisaani mu waxuma la ay boroom kër nu mu tudd euh, euh, euh, soxna si moom ak boroom kër ku nekk am na droit daal di xool awraay ki ci des waaye mu ne moom asbax nee euh, te bokk ci ñoom xam xam suñu boroom xam-xam yi këni possible na sax mooy ne su ndaw si jël làmmiñam daal di koy daal di koy teg ci awraay ki nga xam ne mooy boroom këram léegi loolu loolu loolu du fellation hein ki ko wax kan la koo xamante ni nii moom imaam Maalik doon dund kon mbir yi kon léegi mooy yow léegi lan moo tax imaam al-Qurtubi indi ko fii ngir wan ne loolu man naa ne loolu mën naa ne ah kon mooy ne mu ne mën naa nit ki mën naa jël làmmeñam teg ko soxna si mën naa jël làmmeñam teg ko ci awraay mooy maram li nga xam ne mooy la mooy awraay boroom kër kon kay ah, loolu foog naa ah, leer na kon nag ah, mbir yi mënoo ñëw nag kon après naan mbir mi waaye fii la xew temps yi la xew koo xamante ni jamono imam Malik nga naan ay ay la dund nga naan wax lii nga new affaire bi keroog la xew imam al-Qurtubi ëmb ko ci tafsir kon nag nañu reconsidérer loolu loo tax loolu noonu dara newu ci mooy mën naa nekk nga ne ma ne man yu ñu ne la wax mais man yu man yu dina dëgër ci waxu boroom xam-xam yi te mooy waxu Shafi'i ak Hanabila mooy man yu du sobe mooy ne du sobe contrairement ak li suñu boroom xam-xam yi di wax muy mazhabu imam Malik ak li nga xamante ne mooy mazhabu Hanafiya yi mooy ne li dina dëgër mooy man yu du sobe loolu amaana buñ ñëwee ci wàllu yi nga xam ne ñooy toñ jàpp buñ ñëwee ci yooyu incha allah walla di wax affaire sangu bon dinañ ci gën ñëw mais am na tamit luñ ci waxoon ci tafsiru nu mu tudd ayatu tayammum muy aaya bi nga xam ne mooy suratul maida mu ngi ci archive yi tamit boobu noonu waxoon nañ fa tamit question yooyu masala yooyu développé nañ ko fi pour wane ne mani yu ci boppam du sori ñu ne la bi doy lool la mooy ne moom lay moytoo moom lay moytoo wan na mu jeex mais loolu tekkiwul ne dafa xaraam lan moo ko xaraamal lan moo ko xaraamal dara xaraamalu kon loolu muy masala boo xam ne bu jara xam la ndax nit ñi dangay ngay dégg nit ñi wax lu lu nekk naan léegi la xew ak lii mooy ne mbir ay moom gémmiñ gi lañuy tuddee borom de loolu loolu loolu muy tekki loolu tekkiwul lu bari tekkiwul dara mooy loolu est-ce que loolu argument la est loolu argument la ci l'islam lii la ñuy defee lii kon dafa xaraam nga dafa xaraam nga def ci lii non loolu lu argument loolu noonu lu argument yonent bi alayhi salaatu wasallam dafa wax lu leer isna'u kulla shay'in def leen kulla shay'in lu leen neex yéen ak seen soxna yéen ñaar ku nekk def leen li leen neex fekk moytu nga jël sa pay di ko dugal ci addison mais lu leen neex loolu bokku ci loolu bokku ci mooy ne bu loolu ni mu xam ne noonu la seppee def istifna ne suuf lii kononte kon dina ne suuf lii tamit kononte kon moom alayhi salaatu wasalaam dina ne tamit suuf ngeen jël seen làmmiñ di ko teg ci awraay kenn ku nekk kon nag loolu nañu bàyyi waxi fanat ci ak waxu ndax moo jàpp nañ ne lu ñaaw la yow yaa jàpp ne lu ñaaw la affaire yooyu affaire wu considération personnelle la yow yaa jàpp ne lu ñaaw la mais kan moo la ne daa ñaaw bu kenn xaraamal li nga xamante ne nii moom la yàlla daga ndax kat al aslu fil umuri al ibaaxa li nga xam ne mooy cosaan ci mbir yi mooy dafa dagal képp nag koo xam ne dafa ñëw ne lii xaraam na du moom moo naan xaraam na ba pare naan lu indil dalil moom moo war a indi dalil ndax al aslu baqaa'u ma kaana ala ma kaana hatta yarida dalilu ala lii cosaan ci mbir yi mooy dafa dagan ba mu des suñu fi ñu nekk nii muy affaire russe yi loolu waxoon nañu al aslu fil abda'i al haram lii cosaan nag ci nga xam ne mooy pëy yi mooy dafa haram mais à part loolu lépp a léegi nag fekk charia ñëwul wala texte ñëwul ne lii dafa haram te loolu ban texte moo ñëw ne lii dafa haram ban texte moo ñëw sabbih isma rabbikal a'la sàbbaalal sa sa turu borom bu màgg bi loolu daa tekki ne loolu daa tekki ne sex ndaw si sex awray waa ji wala vice versa loolu dafa xaram loolu la loolu fan la loolu wane loolu yaa subhaanallah léegi bu ñu paree kon ci masala moom foog naa leer na gis nañu kon ki wax wax ji muy Asbagh ibn al-Faraj ak imaam al-Qurtubi mi nga xam ne mu ngi ko indi ci tafsir bi di tafsiram moom imaam al bii bi nga xam ne ci lay tafsir suuratu nuur léegi euh, bu loolu jàllee mu am beneen masala muy masalatul azli al azl mooy al azlu li muy tekki ci gàttal mooy nit ki di sëy ak soxnaam jël awraam dugal ko ci awraay soxna si ba ni nga xamante ne nii ci la maniyu biy waaje sotteeku mu génne ko génne awraji daldi dal di koy tuur ci biti tuur maniyu bi ndax day bañ euh, mu jàll ci ndaw si mu dal di ëmb est-ce que loolu dagan naam daganul loolu it beneen laaj la euh, loolu dañ naan la boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañ cee wuute comme l'imam al-Hafiz ibn Hajar daal di wax ci al mu ne waqad ixtalafa salafu fi xukmi al-azli mu ne muy salaf yi muy boroom xam-xam yu yi nga xam ne trois premiers siècles yi yu baax yi ci ñun jóge léegi comme ñoom asbax ñii saxaaba yi la commencé ñoom euh, taabiin yi ak baaxu taabiin jàpp noonu ba trois premiers siècles yi ak ñi nga xam ne ñoo topp seen ginnaaw buñ nee salaf ñun lañ ci jublu trois premiers siècles yi léegi mu ne moom imaam alxaafiz ibn xajar ci fatxul baari raxmatullah aley mu ne boroom xam-xam yu njëkk yi wuute nañu ci àttey li nga xam ne mooy loolu ñu wax loolu nit di sëy soxnaam ba manu yëbi waa ji génn mu génn pëyam tuur ko ci biti ndax bañ manu yëbi sottee ko ci biir lu ndaw si loolu noonu lan mooy àtteem mu ne qaala ibnu abdul bar léegi mu ngi indi kon attey azlu muy loolu mu ne imaam ibn abdul al andalusi de nee na raxmatullaahi aleyhi al laa xilaafa bayna al ulamaai annahu laa yazilu an an zawjati al xurra illa bi idniha li anna al jimaa min xaqiha ah, walaha almutaalaba wa laysa aljimaacu almaaruuf illa maa laa yalxaquhu azlun ibn abdul ne boroom xam-xam yi raxmatullaahi aleyhim amuñu wuute mooy dëppoo nañu këne loolu noonu li ñu wax noonu azl kenn du ko def soxnaam soo xam ne soxna soo xam ne ku libre la ndax jamono yooyu nit ñi da gis ñoo xam ne dana am soxna yoo xam ne ay jaam am ñoo xam ne dañuy am soxna wala ñu am ay jaam ay jaam yoo xam ne ñoo leen moom yu jigéen loolu nag moo tax mu ne salaf yi te jamono yooyu dafa bari woon mu ne ñoom wute wuñ ni nit ki manu koo def ak soxna si nga xam ne su libre la lu dul ci ndigalam illa bi izniha lu dul soxna si d'accord que ne waaw ñoom ñaar ñu d'accord que bu ñuy sëy ba ngay waaj a éjaculer génneel sa pëy nga tuur ko ci biti man yu bu dee loolu ndaw si d'accord na ci loolu mën naa ne mu ne loolu salaf yi d'accord nañ ci loolu mel ni dañ na lu tax mu ne li am na al jimaa min haqqiha ndax sëy mooy sëy jote gi loolu ci àqu ndaw si la xam nga lii moom traité woon nañ ko te bii que dafa am wuute Hanafi yi rahmatullah alayhi ñoom nee nañ benn yoon rek la la nekk farata bu waa ji ma see buñ ko buñ ko mayee ndaw si daal bu see moom benn yoon def na li ko waa mooy li def seenu sëy yépp seenu dund yeneen yépp mooy bu ko defee lu baax la rek la euh, Shafi'i yi imaam surtout imaam Shafi'i moom da wax ne jigéen gi moom amul sax droit ci wa sëy mooy ne que ne jote gi am droit ba waa ji mu def ko amul alors que ci dañ ne surtout Maliki yi loolu farata la voilà farata la ba moo tax waxoon nañ la yooyu que ni ndaw si dafa am droit waa ji di sëy moom par force te loolu bu ko waa ji deful loolu ma bu am na conséquence ñu mën naa tax juge bi tas sëy léegi nag mu ne ndax jote ji ci àqam la te ndaw si am na droit daal di laaj àqam boobu mu ne nag jote jote mooy sëy boo xam ne pénétration boo xam ne après azl da cee am loolu noonu kenn kenn mënu koo tudde euh, sëy dëggintaan ndax sëy dëggintaan fokk loolu lépp am ci hazlu du ci am ndaw si mën a amaale plaisiram ba mu mat waa ji buy éjaculer ci biiru ndaw si ci raxima léegi loolu la imaam ibn abdul bar wax imaam alxaafiz mu ne euh, wa waaqafahu wa waafaqahu fi naqli hadha al ibn hubayra mu ne bokk na ci ñi d'accord ak imaam ibn abdul bar ci tudd gi mu tudd daal di nettali ne ijmaa la ci boroom xam-xam yi këne ndaw si këne azl kenn du ko def li nga xam ne mooy bo soxnaam su libre lu dul ne ci ndigalam ndax lan ndax ne lool àqam la mu ne lool ibn hubayra daal di nay ànd ak moom ci loolu daal di toxal lool Euh, mais fan la fan fan li mu toxal nii mooy li mu wax nii ne loolu loolu la ànd ak moom surtout li muy traité li muy wax fii mooy que àqu ndaw si ginnaaw asl bi que ndaw si àq daa am àq ci sëy bi mooy jote gi da cee am àq léegi nag loolu la ne moom da cee ànd ak moom Ibn Hubayra mu ne waaye après wa tu'aqiba bi anna al ma'ruf 'inda ash-shafi'i anna al mar'ata la haqqa laha fil jima'i aslan mu ne quant à le mu ne ndax ndaw si da ci am àq mu ne loolu noon moo tax wax na ñu ñëwaat ci am ñu ne ah, imaam ibn abdul bar xanaa dafa fàtte ne im shafi'iyya yi ñoom ci seen bopp ak im ak ibn hubayra dañoo fàtte ne shafi'iyya yi ci seen bopp ñoom dañoo jàpp ne sox ndaw si amul àq ci sëy ci cosaan voilà kon loolu euh, ba pare mu ne moom imaam Ash-Shafi'i mu ne mu ne summa fi xusuusi hadihi al-mas'ala 'inda Ash-Shafi'iyya xilaafun mashhuur fi jawaazi al-'azli 'an al-hurra bighayri idnihaa mu ne ta léegi nag li nga xam ne mooy mas'ala mi ñu jaglool fii muy mi tax ñuy wax muy al-'azl mu ne ci Shafi'iyya yi dafa am wuute boo xam ne gu siiw la bu ñu xam la ci biir mazhab bi mooy est-ce que azl mën naa nekkam déet mooy di azl def azl koo xam ne sa sa sa soxna la su liiba mooy suñu jamono yi dañ naan rek sa soxna mais dafa foog bu jamono yooyu ndax dangay lu nekk contexte am moom li mu doon bind looloo xewoon te tamit looloo doon seen dund ñun mooy buñ nee soxna rek geex na soxla wu ñuy préciser naan soxna si jaam la am yooyu mooy en tout cas ci ñun mooy ne lool la léegi mu ne boroom xam-xamu Shafi'i yi dañu wuute ci est-ce que azl def azl ci sa soxna loolu mën naa ne wala déet mu ne euh, mu ne loolu wuute gu siiw la mu ne qaala al-Ghazali yu wa ghayru mu ne imaam al-Ghazali moom ash-Shafi'i la Shafi'i la muy boroom Ihya Ulumuddin Shafi'i la rahmatullah alayhi mu ne moom imaam al-Ghazali dane ak ñeneen yajuuzu mu ne wa huwa al musahha al musahhahu inda al mutaaxirin mu ne imaam al Ghazali dane loolu mën naa ne mooy azl mën naa ne lii mooy dalay nettali wuute gi am ci mazhabu yi mu ne loolu mën naa ne mu ne te loolu moom la ñu mujj ci Shafi'i yi avant moom imaam al Hafiz ibn Hajar ak ay jamonoom mu ne ñi mujj ci Shafi'i yi ñoom loolu lañu dëgëral que loolu mën naa nekk mooy azl mën naa nekk léegi ah léegi nga ne waaw léegi waa jumhur lan mooy seen dalil buy wan ne loolu mooy waxu waa jumhur te loolu imaam alxaafiz ibn abdul bar dane loolu boroom xam-xam yi wuute wuñu ci mais imaam ibn hazm moom après li ñëw mooy imaam après imaam ibn abdul bar la ñëw Euh, moom dane muy imaam ibn Hazm euh, muy zahiri bi moom moom dane loolu dafa xaraam mooy azl dafa xaraam léegi ñu ne waa jumhur léegi yéen seen wax ji ne azl dafa dagan moom mën naa ne fan ngeen ko teg euh, imaam al-Hafiz ibn Hajar ne ne wax taj wax tajjal jumhuru li daalika bi xadiisin an ibn Umar axrajahu Ahmad wa ibn Maaja bi lafdin naha an il azli an il xurra illa bi idniha mu ne waa jumhur seen wax ji ñu ngi ko sukkandikoo ci xadiis boo xam ne xadiisu seydna eh, eh, kii la ibnu umar di doomi seydna umar ibnu alxataab di abdullah ibnu umar radiallahu taala anhuma mu ne ñoom seen ñoom foofu lañu tegtaloo waa jumhur ci xadiis boobu léegi xadis boobu lan la wax euh, ak kan moo ko soloo kan moo ko génne mu ne xadis boo xam ne imaam ahmad moo ko soloo ak ibn maaja rahmatullahi alayhima mu ne ci terme naha anil azli anil xurra illa bi idniha kene yonent bi alayhi salaatu dafa tere ñuy def azl ci koo xam ne ku libre la jigéen gu libre lu dul ci digalam waaye imaam alxaafis ne wa fi isnaadihi ibn Lahi'a mu ne waaye sanad bii nii mooy dalaa bëgg a wax ne wérul ndax imaam ibn Lahi'a moo fa ne mooy ne ndax moom euh, euh, am na ci lu bari ci ay xadiisam wérul lu dul ay nit ñoo xam ne ñu précis ñoo xam ne bu dee dañoo jële ci ñoom dañoo jële ci moom abaa ay téereem di lakk mu leen di teel ah loolu mooy dalilu jumhur am nañ nag yeneen dalil dinañ ci gën a ñëw ah imaam alxaafis léegi après muy nettali ci biir euh, shafi'iyya yi seen wax yi ginnaaw wax bi ne comme bi imaam al bi ne loolu mën naa nekk mu ne beneen wax ci shafi'iyya yi muy beneen jëmuwaay ci biir mazhabu yi mooy ne ñoom dañoo dogu ne xam nga imaam al-Ghazali waxam bi lan la mooy ne mën naa nekk même bu dee ndaw si d'accordul loolu lay tekki loolu la mooy ne nit ki mën naa def azl la même bu dee ne ndaw si d'accordul ndax la ndax ñoom ci seen mazhab ci cosaan ci boppam ndaw si dafa amul àq ci wàllu sëy amu ci àq du loo xam ne droit wam la voilà mooy du loo xam ne dañ naan ndaw si day mën a ñëw ne lii sama droit la ndax mazhabu Shafi'i Euh, rahmatullah alayhi du nag loo xam ne ñépp ci d'accord ci ñoom mais loolu mooy loom la imaam Shafi'i doon wax te loolu moom la ñu daanaka mooy mazhab bi léegi moo tax loolu la imaam al-Hafiz doon wax mooy yajuuzu boobu imaam ñoom imaam euh, kii wax euh, al-Ghazali rahmatullah alayhi ak ñi ànd ak moom mooy ne mbir mi mën naa nekk même bu dee femme bi d'accord mu ne beneen jëmuwaay ci Shafi'i yi rahmatullah alayhim ñoom dañ ne al jazmu bil man'i idam tana'at ñoom dañoo dogu ne loolu dañ mooy mooy ne loolu dañ koy tere mooy nit ki jëkkër ji amul droit def euh, li nga xam ne mooy azl bu dee ne soxna si d'accordu ci voilà léegi nag mu ne wa fiima ida radiyat wajhan mu ne kantaa nag le fait bu dee ne moom moom moom moom d'accord na wajhaani mu ne am na ñaari jumuwaay asaxuhuma bi ci gën a wér mooy aljawaaz mooy ne mën naa ne kon beneen bi mooy manul nekk neeneen li gën a dëgër mooy ne mën naa ne mu ne nag wa hada kulluhu fil hurra lii nag lii lépp ñuy wax mooy ci koo xam ne ku libre la voilà léegi euh, bu ñu paree lool imaam alxaafis ba léegi ci suñu masala bi mu ne euh, mu ne hada wattafaqat almadahibu thalaatha ala anna alxurra laa ya'zilu anha illa bi idniha wa anna al ama ya'zilu anha bi ghayri idniha mu ne moom imaam alxaafid ibn xajar hada ci na ko noonu muy nettali mu ne waqad ittafaqat dëppoona almadahibu thalaatha muy ñetti ngir yi muy xanafiya yi maalikiya yi ak xanaabila yi lii mooy seen ngir këne ala anna al xorra këne ki nga xam ne ku libre la laa yanzilu anha illa bi izniha doo def azl duñ ko def ak moom luulul moom mu d'accord wa anna al ama kantaa jaam bu jigéen bi ab jaam moom ya'zilu anha bi ghayri idniha moom man nañoo def ak moom azl même bu dee ne d'accord ndax moom jaam la dañ koo moom kantaa soxna si moom mooy fokk mu d'accord loolu mooy madhahibu salaasa moo tax mu ne hada wa qad ittafaqat al madhahibu salaasa ala anna al hurra la ya'zilu anha illa bi idniha kon loolu leer na loolu mooy mazhabu Shafi'i yi wax nañ la ko ñoom comme que dañu ne ndaw si amul sax àq ci cosaan que dañ koo wax moom sëy du moo tax moom ñu am wuute boobu ku mel ni imaam al-Ghazali rahmatullah alayhi ak ñi mu àndal mooy ne man naa ne bu dee d'accord ñenn ñi ne bu bañee manu ne ñeneen ñi ne bu d'accordee mën naa nekk ñii ne manu la ne ñii ne mën naa ne loolu moo gën a dëgër kon ngiiru Shafi'i yi mu ngoog ñoom ñoo am wax yu bari yoo ci seen biir mais bu dee ñeneen fekk ndaw si d'accord na loolu mën naa ne voilà loolu euh, lu leer la bokk na ci seen dalil yi muy dalil muy xadiis yi nga xam ne moo nekk ci saxiixayni boo xadiisu Seydina Jaabir ibn Abdillah radiyallahu taala anhuma wa uh, radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma imaam al uh, mu ne moom seydina jaabir kunna na'zilu ala ahdi rasulillah mu ne ñun de dañ doon def azl ñun saxaaba yi radiyallahu anhu ci jamonoy yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ci beneen uh, version beneen riwaaya beneen xadiis moom seydina jaabir radiyallahu anhu mu ne kunna na'zilu wal qur'anu yanzil mu ne ñun de dañu doon def azl fekk al qur'an mu ngi doon wàcc eh, am na nag ci yenn riwaaye yi eh, daf ci am lu yokku këne bu doon ne am na dara luñ ciy tere kon dinañu ko tere waaye yokk boobu noonu imaam alxaafis ibn xajar moom dane li gën a wér li gën wér mooy ne Seydina Jaabir moom nee na kunna nazilu ala ahdi rasulillah wax na tamit kunna nazilu wal qur'anu yanzil ñun doon nañ def azl te alquran mu ngi doon wàcc jamono jooju waaye mu ne law kaana xaraaman la fii mooy yokk boobu bu doon ne lu ñuy tere la kon alxuraan dina wàcc daal dina kuy tere am na ci yeneen riwaaye dane ah, ah, dane yonent bi alayhi salaatu wasalaam moom dinaa Jaabir ci xadiis boobu en tout cas ci xadiis bi bu doon ne am na dara luñ ciy tere kon suñu kon alxuraan dinañu ko tere léegi nag yokk boobu noonu la imaam alxaafiz ibn Hajar raxmatullaahi alayhi daal di wax li mu gis mooy këne lii nii euh, imaam Sufyaan ibnu Uyayna moo ko ci yokk ndax dafa am riwaay yu bari yoo xam ne euh, dañuy gis ne imaam Sufyaan xam nga riwaay bi dafa jaar ci moom muy Sufyaan ibnu Uyayna euh, raxmatullaahi alayhi moom léegi xam nañ ko moom imaam Sufyaan comme imaam al-Buxaari rahmatullah alayhi dana xaddasanaa Ali ibn Abdillah qaala xaddasanaa Sufyaan qaala qaala Umar wa axbaranii Ataa annahu sami'a Jaabir radiyallahu anhu annahu yaquulu bokk kunna na'zil wal qur'aanu yanzil léegi imaam al-Xaafis ne mu ne dafa am ci riwaaye imaam muslim mu ne waqad axraja muslim hadi ziyaada an isxaaq ibn rahawey an sufyaan fa saaqahu bi lafz kunna nazil wal qur'aan yanzil mu ne gis nga xadiis bi nii imaam muslim daal na koy solo jële ko ci isxaaq ibn rahawey moom mu jële ko ci sufyaan ibn uyayna léegi mu indi xadiis bi ci terme kunna ñun de nazil nekkoon nañ ñoom dañ doon def azl wal quraanu yanzil alxuraan di wàcc mu ne qaala sufyaan sufyaan ibn uyayna ne law kaana shay'an yunha anhu la nahaana anhu alquraan bu amoon dara luñ ciy tere kon nag alquraan dinañu ko tere imaam alxaafid ne rahmatullah alayhi fa hada zaahirun fi anna sufyaan qaalahu istinbaata mu ne riwaaye muslim bii indi wax yi yépp day wane ne kon ndekete wax jii imaam sufyaan ibn uyayna moo ko wax moom moo ko am na Sufyan qaala moo ko istin istinbaatan daal di koy tiiree comme lu mu jële njàng mu jële comme que loolu mu ngi doon am ñu ngi ko doon def alxuraan di wàcc kon moom mu ne kon nag bu doon am na dara luñ ciy tere alxuraan dina ko tere voilà ba pare mu ne moom imaam alxaafis fa inni ndax man tatabaatuhu min al masaanid fa wajadtu akthara ruwaatihi an Sufyan laa yazkuruna hadhihi ziyaada mu ne man imaam alxaafis topp naa xadiis bi càllalay xadiis bii nii bii azl gii nii mooy bi law kaana shay'an yunha anhu la nahaana anhu alquran bu amoon dara lu ñu ciy tere kon alquran dinañu ko tere mu ne man topp naa ko di topp masaaniid yi nee na ma trouvé li ëpp ci ñi soloo xadiis bi jële ko ci Sufyaan duñu ci tudd loolu voilà après euh, mooy ne kon moom dafa kii ne kon wax ji mooy bu doon ne dara lu ñuy tere mu ngi ci kon yonent bi kon alxuraan dinañu ko tere mu ne loolu euh, li gën dëgër te li mu gis mooy ne te liy feeñ mooy ne anna Sufyaan qaala Sufyaan moo ko wax ibnu Uyayna léegi mu ne euh, moom imaam alxaafiz ibn xajar raxmatullaahi alayhi euh, mu ne nag après mu ne waaye waqad axrajahu muslim aydan min tariqi abi zubayr an jaabir qaala kunna naazil ala ahdi rasulillah fa balaga dalika nabiyya nabiyyallahi sallallahu alayhi wa sallam falam yanhana mu ne bu dee ne ci côté bu Sufyaan bële moom wax jooju ci li gën a li gi feeñ mooy ne moo ko wax mais nag imaam Muslim soloo na ba léegi xadiis bi soloo na ko mu jaar ci yoonu Abu Zubayr e, mu jële ko ci Jaabir mu ne kunnaa ñun nekkoon nañ na'zilu di def azl ala ahdi rasulillah ci jamono yonent bi alayhi salaatu wa salaam fa balagha zaalika nabiyallah yonent loolu suñu jëf jooju dañuy dem ak li mu daal di ak yonent lay saa saam yëg ko falam yanhanaa te terewuñu waa jumhur ne lii kon lii lépp moo tax imaam buñ nee tamit terme bële bu dee ne ci Sufyaan la jóge waaye imaam Muslim soroona xam ne Seydina Jaabir ci boppam moo ne ñun liñ koy def jote na yonent lay alayhi salaatu wa salaam te terewuñu ba léegi ñoom ñu ne loolu suñu dalil la luy wan kon azl mën naa loo xam ne ñu koy def yonent bi alayhi salaatu salaam yëg ko te terewuleen imaam alxaafis ne wa min wajhin aaxar an abi zubayri an jaabir mu ne ci beneen wàll ba léegi euh, ñu jële ko ci abu zubayr ba léegi mu jële ci seydinaa jaabir mu ne anna rajulan ata rasulallah ñu ne benn waay dafa dikkal yonent bi alayhi salaatu salaam fa qaala mu ne inna lii jaariya wa ana atuufu alayha wa ana akrahu fa qaala i'zil anha in shi fa innahu sayatiha ma qudira laha nee na seydna jaabir radiyallahu anhu mu ne dafa am benn yëpp yu wér la mu ne waa ji dafa dafa am benn waay bu ñëw ci yonent bi alayhi salaatu salaam ne man damaa am benn jaam bu jigéen boo xam ne damay sëy ak moom mais nag damay bañ mu ëmb yonent bi alayhi salaatu salaam ne ko i'zil anha bu na i'zil anha in defal la moom azlul bu la neexee fa innahu waaye yëgal ne dina ko dikkal mooy li nga xam ne moom la suñu boroom dogal ci moom bu dogalee ne dina am doom foo jaari dina am doom voilà ah nee na fa labisa rajulu summa sumata après waa ji daal di dem toog ay ay ay ay ay fan après mu ñëwaat fa qaala innal jaariya qad qad qad mu ne waa ji ñëw ci yonent bi alayhi salaatu salaam ne ko ndaw sama la doon wax de sama jaam ba ma doon wax dama doon def ak moom azl ah ëmb de yonent bi alayhi salaatu salaam ne ko qad axbartuk waxoon naa la ko am na ci beneen riwaaya dane fa qaala ana abdullah wa rasuluhu man jaamub yàlla laa te ndawam laa te imaam ahmad it soloo loolu imaam ibn maaja imaam ibn abi shayba ci xadiis boo xam ne imaam alxaafis nee na ala sharti shaykhayn bi maana nee na ci charte ci côté maana li xadis biy wax sens bi ci charte ñaari cheikh yu mag yi di imaam al Buxaari ak imaam Muslim ibn al Hajjaaj rahmatullah alayhima moo tax mu ne fa fii haadihi turuq maa aghnaa an istinbaat imaam al Xaafis mu ne xam nga bu njëkk bi dañ doon wax naan loolu Euh, imaam Sufyaan ibn Uyayna moo ko tiiree ci li mu dégg li mu comprendre que ni kunna nazulu ala abdi rasulillah yonent mi alayhi salaatu salaam yëg kon moom mu dal ci tiiree que mooy dañ doon euh, kunna nazulu ala abdi rasulillah wal qur'anu yanzil mu ne ñun dañ doon def azl ci jamono yonent mi alayhi salaatu salaam alxuraan di wàcc moom mu tiiree ci ne kon. Euh, law kaana shay'an yunha anhu lanahaana anul qur'an bu amoon dara ñu loo xam ne alxuraan dina ko tere lu luñ ciy tere la ci azl kon alxuraan dinañu ko tere mu ne yoon yii yépp mu indi nga xam ne yii dafa leer te ne nit ki dafa ñëw wax ko yonent bi alayhi salaatu salaam Seydina Jaabir ne ñun dañ ko doon def fa balagha zalika rasulullah yonent bi alayhi salaatu salaam daal di koy jot a terewul kii ñëw mu ne ko defal azl waaye de toute façon li yàlla bind dogal ci moom dina xew mu ñëw ne ko ëmb na mu ne ko ana abdullah wa rasulu ci beneen bi mag waxoon naa la ko kon moo tax imaam alxaafiz ibn xajar rahmatullah mu ne lii nag fa lii dafa leer ci yoon yi yoon yi nii fa fii hadi turuq maa aghna loo xam ne day tax ñu doyloo anil istinbaat di tiire jaratul ñuy tiire naan dañ koo tiireeti ci la ci wax ji lañ ko dégg génne ko ci déedéet ndax leer na ndax fa in fi ihdaha tasrixu bi ittilaa'ihi sallallahu alayhi wa sallam wa fi al-uxra idnuhu fi dalik bi annahu xilaafu al-awlaa mu ne ndax ci riwaaye yi ñu tudd léegi mooy version yi ñu tudd léegi mu ne am na ci woo xam ne dafa leer ak tasrixu këne yonente bi alayhi salaatu wa salaam yëg ne ne saxaaba koy def ci beneen bi sax moom moo ko digle ne waa ji insil anwa ne ko sa sa kii boobu sa jaam ngay wax mais defal nga noonu bu la neexee waaye na nga xam ne li yàlla dogal ci moom dina am même mu ne même bu dee ne boo déggee eh, bon ni mu ko waxee nag yonent ma lay saaf-saaf da ciy jële comme ni xilaaful awla mooy ni en tout cas wuute nag li gine yeey mooy bañoon ko def kon loolu am na léegi mu am benn affaire fii mooy ne bon ñenn ñi dañ naan la non azl man da ne ndax lan euh, ndax que ne euh, nu mu tudd euh, arab yi mooy saxaaba yi radiyallahu anhum bopp ñoom buñ ko doon def seeni jaam lañ ko doon defal mais duñ ko def ak seeni bor dañ naan la loolu noonu wax jooju du considérer sa wax mbir wax ji demewul noonu ndax lan imaamu muslim ibn al-Hajjaj al-Qushayri an-Naysaburi dafa solo ci xadis boo xamante ni nii xadisu Usaama ibn Zaydin radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma mu ne jaa'a rajulun ila rasulillah fa qaala inni a'zilu 'an imra'ati shafaqatan 'ala waladiha imaam Muslim rahmatullah alayhi dafa solo jële ci Seydina Usaama ibn Zayd mu ne dafa am Euh, benn waay bu ñëw ci yonent bi alayhi salaatu ne ko man damay def azl ak sama soxna sama soxna mooy jaariya noonu ndax lan ndax damaa am ñeewante ci doomam ndax mooy dafa am doom yu ndaw may bañ may def azl ngir bañ mu ëmbaat neef la doon mais kooku kooku noonu lan la man damay def ak sama sama sama soxna kon manoo mooy loolu wax ji naan argument bi ngay dégg euh, ñu koy wax naan ne loolu ci ci ay seeni jaam yi lañ ko doon def waaye doonuñu ko doon def seen seen soxna yi loolu gis nga ne daanu na loolu daanu na waaye dafa ñëw wax ko yonent bi alayhi salaatu wasallam ne ko man a'zilu an imraati yonent bi alayhi salaatu wasallam ne ko ne ko euh, bu dee ne lool la laa in kaana kadhalik fala maa darra dhalika farisun wala ruum ne ko bu dee ne looloo tax mooy ne da ngay bañ sa sa soxna nef mu ne ko lool bu ko def ndax la ndax euh, nef euh, lorul waa faris jigéenu faris yi perse yi ak romain yi ak romain yi loolu ndax am na ci yeneen yonent bi sallallahu alayhi wasallam dane man demoon naa baleen di tere li nga xam ne mooy mooy mooy mooy mooy mooy nef nef mooy nit koo xam ne dafa dafa jur benn doom jamono jiñ koy nàmpal bu ëmbaat mooy di nàmpal ki mu yor mu ëmb keneen yonent ma saab saab nee na demoon naa baleen koy tere waaye bi ma gisee ne faamu perse yi ak romain yi ñoom du leen loolu ja mooy ne wàññiwu leen dara looloo tax terew ma leen ah. ci loolu la ne waa ji neew ko azl baaxul de dane ko bu dee ne danga koo danga koy def azl ndax am ñeewant boo am ci ay doomam bu ko def ndax loolu nef gi nef ndax loolu noonu maa lorul faarisun wala ruum ndax lorul waa faris lorul waa ruum gis nañ ne kon wax ji nga xam ne moo naan ay seen soxna lañ ko seeni jaam lañ ko doon def duñ ko seeni soxna loolu wax la joo xam ne dëgërul te loolu moo tax waxu jumhurul ulama minal xanafiya maalikiye yi xanaabila yi mooy ne mën naa nekk ci koo xam ne sa soxna su libre la même burul jaam bu libre la waaye à condition mu am mooy nga am ndigalam mu d'accord ci voilà Shafi'i yi moom wax nañ la li ñu wax léegi nag ñu ñëw ci côté imam Ibn Hazm rahmatullah alay imam Ibn Hazm rahmatullah alay moom dane euh, moom dane loolu dafa xaraam ñu ne ko waaye yow fan nga tegtaloo sa wax ji ne azl dafa xaraam mu ne ndax xadiisu Juzaama bint Wahb bi mu ne ndax anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam su'ila anil azl fa qaala dhaalika alwadul alwadul xafi mu ne ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam dañ koo laaj ci azl mu ne daalika loolu al wadul xafi mooy li nga xam ne euh, mooy suul suul bu tuuti bi mooy wa idal maw'udatu su'ilat mooy ndax araab yi dañ doon suul seen doom yi euh, bu ñu leen yu jigéen yi wa ida bushira ahadukum ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib mooy loolu bu ñu leen masoon a jox bonne nouvelle xool ni ko suñu borom tuddee bushra mais ñoom ñu def ko ab loo xam ne aar ci ñoom bu ñu leen masoon a jox bonne nouvelle dhalla wajhu muswaddan wa huwa kadhim mu daal di dem mer fuñu dem suuli ko léegi nag yonent bi alayhi salaatu salaam dañ ko mu ne Judaama bint wa bin radiyallahu anha mu ne dañ koo laaj moom yonent bi alayhi salaatu wassalaam ci wàllu azl mu ne loolu mooy mooy suul gu ndaw gi comme si waa ji dafa suul doomam sax avant muy xam nga suul bële mooy bu bii mooy ne yow dangaa def loo xam ne moo tax ñëw te imaam muslim soloono imaam alxaafis yu ëndee lool mu ne wa hada mu'aaridun bi xadiisayni ahaduhuma axrajahu tirmidi wa nasaa'i wa saxxaha min tariqi ma'mar an yaxya ibn abi kathir an muhammad ibn abdirahman ibn thawban an jaabir mu ne xadiis bii dafa wuteeg ñaari xadiis yoo xam ne benn bi imaam at-Tirmidhi ak imaam an-Nasa'i moo ko soloo te imaam an-Nasa'i bi mu ko soloowee imaam an-Nasa'i wa sahhahahu da ko wéral ci yoonu Ma'mar an Yahya ibn Abi Kathir mu jaar ci Abdurrahman ibn eh, Muhammad ibn Abdurrahman ibn Thawban mu jël ko Seydina Jaabir Seydina Jaabir ne kaanat lanaa jawaari wa kunnaa na'zil fa qaalat yahuud inna tilka al-maw'uudatu as mu ne ñun dañoo amoon ay jaam yoo xam ne dañ doon def ak ñoom azl léegi juif yi ne loolu mooy suul gu ndaw li ñu laaj ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam fa qaala yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne kadabatil yahud law araada allah xalqahu lam tastati' mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam li mu déggee euh, juif yi ndaw gi yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne kadabatil yahud wax nañ lu amul ndax bu yàlla bëggoon bind euh, kooku ki juddoo ci sëy boobu def age lu tawawul mu am mu ne loolu imaam an-Nasaa'i soloo na ko min tariqi Hisham wa Ali ibn al-Mubarak wa ghayruhumaa an Yahyaa ibn Abd an Yahyaa an Muhammad ibn Abdirrahmaan ibn Abi an Abi Muti' ibn Rifaa'a an Abi Sa'iid nahwa mu ne imaam an-Nasaa'i soloo na ko ba léegi jële ko ci imaam Abu Sa'iid al-Khudri mel ne xadiisu Seydina Jaabir boobu waaye tamit jële na ko tamit ba léegi ci yoonu Abu Hurayra radiyallahu anhu comme xadiis boobu jële na ko tamit ba léegi ah, ci yoonu kon Seydina Abu Hurayra kon gis nañu ko ah, muy loolu léegi loolu mooy premier xadis bi nga xam ne dafa wuteek wax jële xam nga xadiis imaam Muslim bi Judaama ah, radiyallahu anhu dane yonent ma saa saam dañ koo laaj mu ne loolu mooy suul gu ndaw mu ne loolu dafa opposé ak xadis yii benn bi mooy yonent ma saa saam Seydina Jaabir Seydina Abu Hurayra Seydina Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu mu ne dañoo ñëw laaj yonent bi alayhi salaatu salaam ci loolu mu ne loolu ñoom ñu ñëw di wax juif yi ñu ne juif yi dañoo wax ne loolu mooy suul bu ndaw gi def azl yonent bi alayhi salaatu salaam ne juif yi kàcc nañu waxuñ dëgg ndax bu yàlla naroon a jënd doom ci oo kenn manu koo tere kenn manu koo delloo mu ne deuxième xadiis bi wal xadiis saani fi nasaa'i imaam an-nasaa'i moo ko soloo ci beneen wàll an muhammad ibn amr an abi salama an abi hurayra mu ko seydina abu hurayra mu ne te yoon yi yu xaw yi baaduha bi baad yenn yi dañuy day dëgër yaqwa baaduha bi baad yenn yi dañuy dëgër ndax yeneen mu ne waaye wa jumaa baynahuma imaam al ah, ibn Hazm borom xam-xam yi dañ ne ko xadiis yii nii wér nañu sa bos wér na mooy bëri mooy bi ngay bi ngay tegtaloo wér na léegi nag eh, al awla minal minal minal tark Euh, min al ihmal al jamu awla min al ihmal mooy ne ñaari dalil buñ ñëwee ñu ci biti ñi ñu opposé ñu boole leen moo gën loolu la règle bi wax i'malu dalilayni xayrun min min ihmali ahadihima mool al i'malu dañ koy waxe noonu al i'malu mooy nga daldi leen dajale moo gën nga ñëw ne bii moo kii sànni beneen ñu ne loolu nag mën nañ leen a mu ne boole am na ñoo xam ne dañoo boole xadiisu juzaama bi këne xadiis boobu day wane ne loolu tanzim la mooy euh, mooy dañ koo sikk mooy ne euh, tere la boo xam ne tahrimu tanzih mooy loo xam ne dañ koo sib mu ne loolu wa hiya tariqatul bayhaqi loolu la imaam al yi noonu la tontoo mu ne am na ñoo xam ne ñoom dañu ne xadiisu juzaama du wérul waa imaam al ne déedéet nag wa hada daf'un lil ahadith a sahiha bi tawahhum déedéet ndax ñooñ dañ ne xadiisu juzaama bi man de wér ndax yonent mi alayhi salaatu nan lay waxe ne euh, yahuud yi waxuñ dëgg fee ba pare mu waxaat la même euh, ñoom ñu ne kon loolooy wane ne xadiis ba la wérul bu juzaama bi radiyallahu anha yonent kii Seydina euh, imaam al ne déedéet loolu dafa wér nekk ci imaam Muslim loolu kenn ta loolu lii nii mooy mooy mooy mooy méthode di dàq xadiis yu wér yi di juumloo ñenn ñi ci ruwaat yi mu ne wal xadiisu saxiixun laa rayba fiihi wal jam'u mumkin xadiisu Juzaama bi wér na xadiis yii nii te ñaar yi imaam an-Nasaa'i soloo na leen ak imaam at-Tirmidhi soloo na bu njëkk bi mu ne yooyu yépp wér nañu te boole leen mën naa ne kon kay dañ leen di boole léegi euh, mu ne moom imaam al-Haafis comme que nag boole bi mën naa ne loolu mooy li nga xam ne moom lañuy def mu mu am na ñeneen ñoo xam ne ñoom pour génn ci loolu dañ ne affaire bi euh, euh, euh, dañ koo man dañ koo nasaxal dañ koo abrogé yow alxames ne déedéet ndax abrogé te loolu mooy règle bi mooy il faut nga xam ban jamono la bu nekk wàccoon ba pare voilà léegi am na ñeneen ñu joxe yeneen yeneen yeneeni tontu am ñoo xam ne dañu ne xadiisu Juzaama bi moo gën a wér après ñu daal li daifal yeneen yi mooy yeen yi ñu wax sànk ndax bon yi dafa wute am yoo xam ne bon wax yéeg yooyu dañoo am yoo xam ne dañu dóorante quoi te loolu moom la imam Ibn Hazm ku mel ni moom loolu la def ba moo tax mu ne euh, lii nii mooy li gën a dëgër mu ne waaye waaye malgré loolu wal jamu mumkin dajale leen man naa ne ah mu ne imaam ibn Hazm léegi kon nan ngeen koy tontu mu ne watu uqiba bi anna xadiisaha laysa sarihan fi lmana id laa yalzamu min tasmiyatihi wat an xafiyan ala tariqi tashbih an yakuna xaraama ñu ne imaam ibn Hazm moom ni koy tontoo mooy ne xadiisam wér na mu ngi ci imaam muslim xadiis yi wér nañ kenn mënu la jël nag di dàq ay xadiis ndax euh, bon lii nii non mu ne imaam Ibn Hazm moom ni ñu koy tontoo lenn la mooy ne mooy ne xadiisam bi xadiis bi mu bi nga xam ne moom lañ moom la moom la moom la tegtaloo leerul clairement que ne day tere day tere ku def euh, azl ndax tuddee tuddee ko suul gu ndaw gu ndaw gi gu tuuti gi gu woyof gi ci loo xam ne pour niróole la yonent bi alei satu salaam da koo niróole loolu tekkiwul ne dafa xaraam loolu tekkiwul ne dafa xaraam mu ne wa xassahu ba'duhum bil azli an al li zawali al ma'na alladhi kaana yahduruhu alladhi ya'zulu min husul al mu ne ñenn ñoom dañ koo jagleer que mooy koo xam ne day azli ci koo xam ne dafa dafa ëmb ba pare ndax deñ di nga xam ne deñ na maanaa bi tax euh, mu ko doon moytu di def azl loolu amu ci ba pare loolu nit kuy def loolu léegi euh, mu ne léegi nag nga ne mais léegi yéen yéen euh, yonent mi alei saatu salaam le fait que mu ne wahudi waxuñ dëgg fee fii mu ne mu waxaat lu mel noonu mu ne loolu noonu wa jamau aidan bayna takdibil yahud fi qawlihim al mawuda as-sughra wa bayna ithbaati kawni wadan xafiyan fi xadiisi juzaama bi anna qawlum as-sughra yaqtadi annahu wadun zaahir ñu ne boroom xam-xam yi euh, bi loolu du problème amul wuute que ne le fait que yonent bi alayhi salaatu salaam ne woon yahuud yi li wax du dëgg après moom mu ne loolu mooy ñoom dañ ne woon loolu mooy suul gu ndaw bi yonent bi alayhi salaatu salaam ne loolu mooy suul gu gu gu woyof bi ñoom ñu ne loolu amul amul amul benn mooy ne ndax yahuud yi li taxoon mu ne ñoom li ñu wax du dëgg mooy ne ñoom dañ doo wax ne loolu dañu jàppoon ne mooy suul la boo xam ne bu feeñ la mu nga suuloon ku dund moo yem boo defee azl waaye lu tuuti la nag par rapport ak suul waaye ñoom ñoom dañoo jàppoon ne loolu loolu comme si loolu dafa seeñ ko ne benn la léegi nag looloo tax yonent mi alayhi sa salaam ne loolu du dëgg mooy ne ñaar yooyu bokkuñu ndax kee kuy dund ak kii nii dundul mooy ne du loo xam ne lu mooy ci wàllu melale rek la këne yahud yi liñ doon wax mooy ne àtte bi léegi ku def azl ak ku àtte ak ku ku suul benn la alors que yonent bi alayhi salaatu salaam loolu la ne du dëgg loolu la ne ñoom li ñu wax du dëgg ndax sikk nekkul ci ne ku def azl ak nga suul kuy dund xaaju ñoo bokk fala yatarattabu alayhi hukm waa ji def euh, euh, azl naka la ko àtte bi di di dale yonent bi alayhi salaatu salaam nag ñu ne wa innamaa ja'alahu wad'an wa dan wa dan min jihati ishtiraki ma fi qat'il wilaada këne fi nga xam ne noonu la yonent bi alayhi salaatu salaam nag li mu wax naan loolu mooy suul gu ndaw gi mooy dalee na boole da koo tudde noonu ci le fekk que ñoom lenn lañ bokk mooy ne euh, ki nga xam ne da doomam dafa juddoo ba pare mu suul ko kooku mooy dog na dagg na lien bi amoon ak moom waaye tamit kii nga xam ne dafa def kii mooy ne kooku judduwul sax ba pare moo loo tax mu ne kooku xasula juddu le fait que nag mooy ne kooku def na la fait ñëwul kële moom abrogé dundu ci ñaar yooyu lañ ñëw imaam Ibn al-Qayyim ne rahmatullah alayhi euh, alladhi ka kuzibat fihi al-yahud za'muhum anna al-'azla la yatasawwaru minhu al-hamd imaam Ibn al daal di indi beneen réponse ne am li tax yonent bi alayhi salaatu wa salaam euh, ne yahuud yi li ñu wax du dëgg mooy le fait ñoom ñu ne euh, ñu ne euh, wax ji ñu wax ne que ne ku def azl la yatasawwaru minhu hamlu aslan wa ja'alu bi manzilati qat'i nasl bil wa'd mu ne li tax yonent bi alayhi salaatu wa salaam ne li ñu wax ñoom du dëgg mooy le fait ñoom ñu def ne li ñu jàpp ne wax ne këne azl kenn kenn xalaat ku ko def mënoo ci amee ame amee ëmb du tout ci cosaan mooy azl ku ko def du am doom mukk looloo tax yonent bi alayhi salaatu salaam te wax jii nag mooy li gën dëgër incha allah ndax yonent bi alayhi salaatu salaam moo tax dane waxuñ dëgg ndax li yàlla bëgg bu yàlla bëggee dogal foofu doom kenn manu koo delloo kenn manu koo delloo mu ne imaam ibnul qayyim al jawziya rahmatullah alayhi mu ne loolu la yonent bi alei satu salaam ne waxuñ dëgg moo tax ni nga xam ne da leen ko permettre dañ ko wax wax mu waxu leen terewu leen ko dane même boo ko defee am na boo xam ne dana même boo ko defoon boo jëloon maniyu bi def ko ci xeer bu yàlla doga dogalee këne doom dina fa judd doomi dina fa judd mu ne loolu la le fait que loolu la yonent bi alei satu ne yahuud yi waxuñ dëgg këne ku def loolu mooy doom ju du juddu ba yow yàgg ku rey kële ku rey ku juddu këne doom manu faa juddoo de toute façon mu ne loolu la ne yonent bi alei satu ne du dëgg mu daal di leen ne nag ñooñu noonu loolu wax jooju du dëgg këne euh, loolu mën ngaa def euh, azl waaye ndaw si ndaw sax ëmm ndax loolu la moo soob suñu borom subhaanahu wa mu ne wa innama sàmmaahu wa'dan xafiyan li tax nag mu tudde ko suul gu woyof gi ci xadiisu Juzaama ndax mu ne nit ki day def azl haraban min alxamli day daw soxna si daal di ëmb fa ajra qasdahu li daalika majral wa'd léegi nag loolu nga xam ne euh, léegi bëgg-bëggam boobu ñu daal di koy dawal kom si dawwaayu ki nga xam ne day day suul doomam waaye ñépp xam nañ ne al farqu baynahuma anna al wa'da zaahirun bil mubaashara zaahirun bil mubaashara ijtama fihi al qasd wal mu ne imaam Ibn Qayyim leer na que ne suul moom dafa feeñ ki jël doomam mu judd mu jël ko suul mooy da kooku direct la def daldi li mu soxla mooy li bëggoon ak jëf ji la boole wal azl nag kanta azl yata'allaqu bil qasdi sarfan moom mooy waa ji dafa bëgg rek bañ a am doom alors que kii dafa am doom ba pare moom bëggul woon am doom jooy ba pare ñu naan déet mu jël ko suul mu ne waaye xam nga ne ñaar yooyu wute nañu mu ne loolu mu ne fa loolu noonu xam nga ne loolu wute nañu looloo tax ñu tudde ko wa e, wa dan xafiyan ci kaw mooy bëgg-bëgg bi que ni ñii da koy def ngir ndaw si bañ a ëmb gis nañ ne tamit mooy ne am nañu koy def ngir bañ seen doom nef seen soxna nef muy am problème ci seeni doom ndax duñ mën a nàmp ba yu mel noonu loolu lépp am na waaye loolu noonu mooy di gën a dëgër mooy waxu waa jumhur kon dañ naan yonent mi aleyhi salaatu salaam imaam Jaabir wax na lu leer ñun dañ ko doon def yonent mi aleyhi salaatu salaam mu daal di koy jeg agsi ci moom terewu ko kanta wan an loolu wax yi ñëw na ci mooy ne tekkiwul ne ñoom ñoo yem voilà loolu mooy ne tekkiwul ne dafa xaraam léegi loolu li muy tekki mooy ne dañu ko fi mu gina mooy ne si ci sibeel rek la yem ci loolu mën a mën a génne karaam tanzih te loolu noonu sax lu ma a nekk la bu dee ne ndaw si da cee d'accord te sibeel sax bu ci am ndax mooy ne am doom ci boppam darul farata mooy ne nit ñi sëy nañu fokk ñu am doom loolu da doon farata te objectifu mariage du am doom rek ah gis nañ xadiisu xadiisu Seydina Ousmane bi radiyallahu anhu waa bi doon wax Seydina Abdullah ibn Mas'ud boobu noonu Seydina Ousmane dana yonent mi alayhi salaatu salaam dane yaa ma'shara shabaab man istata'a minkumul baa'a falyatazawwaj ku ko manul na nga woor mooy ne yéen jeunes yi képp koo xam ne am nga loo takk soxna takkal soxna képp koo xam ne manoo lool na nga woor kon kooku lan la ngir daw fitna ndax lan mu ne ndax loolu moo gën lu muy sagge sadde aw xefam te mooy gën a tax mu daal di takk mu daal di mën a préserver pëyam kon loolu benn la mooy ne dafa am ay causes yu bari am na ñoo xam ne dañ koy dañuy takk soxna ngir am doom comme tazawwajul waludal wadu loolu yeneen ma lay saa saa waxoon waaye loolu du amru boo xam ne xatman la par force ko takk na nga am doom déedéet. ndax sëy ci boppam waxoon nañ la loo xam ne moom ci boppam du farata ci benn kaa waa joo xam ne comme ni ñu waxoon moom bu ko deful njaaloo te am na ko mën na ko kooku lan moo tax sax ko takkal ngir am doom takkal ngir nga bañ a loo xam ne nag cosaan bi li mu am loolu du farata kon mënuñu koy génnee ne léegi la cay topp farata kon nag mooy affaire bi loolu noonu euh, euh, muy. Euh, lu am solo loo xam ne mooy waxu jumhurul ulama te mooy li gën moom la xanafiya yi maalikiya yi xanaabila yi ne loolu mën naa nekk bu nee ne ndaw si daal dina ciy d'accord wallahu taala alam léegi léegi bu ñu xamee azl euh, mooy ne dafa am nag azl mooy ne ñoom loolu lañ amoon léegi mooy acte yi am ci azl mooy même acte yu am ci méthode contraceptive yi ay ay ay ay ay préservatif ay yi nga xam ne fekk ak yi nga xam ne ndaw si da koy utiliser ngir bañ ëmb garab yi muy naan doom yi muy naan à condition mu bañ koo lor loolu bu ci deñee mooy ne loolu dagan na li xaraam nag mooy euh, nit ki euh, ne moom day jël loo xam ne complètement day dindi complètement nag le fekk que moom mu mën a tey am doom loolu moo xaraam loolu dafa xaram ci boroom xam-xam yi kenn mooy ne loolu mooy nga ñëw def loo xam ne day tax yow wëlbati sa mbuumu sa mbuusu njurukaay mooy def le fait que yow nga stérile ba faw loolu moo xaram waaye temporellement loolu mën naa nekk te méthode yépp mën naa nekk ci li nga xamante ne nii te loolu ci azl àtte yi am ci azl moo di am loolu lu dagal la lu nit mën a def la eh, moo tax loolu nag beneen masala da ciy génn mooy ne bu dee nekkoon ay préservatifs ak yooyu dagan na ci couple lañ wax quant à politique boo xam ne gouvernement wala yooyu ñooy taxaw di ko banaliser nga xam ne loolu mooy ne yéen ñii fo yéen jeunes yi foo yi leen deg ko seen loxo loolu moo xaraam waaye bu dee ne couple moo jël décision ngir def loolu mooy ne loolu mën naa ne ci kaw loolu tamit mooy ne jaay yooyu noonu ci kaw loolu lay tegu mooy ne bu dee ñi ma koy jaay wala dëkk bi ñu ëpp ñi ma koy jaay ñooñu ay couple lañu ñi koy jënd ay couple lañu je mooy ne loolu dagan naa jaay wala ñoom la koy jaay mais bu dee da koy jaay ñoo xam ne ay célibataire lañ ay jeunes yoo xam ne ñu ngi fag ba amuñu dara jokkontewuñ defuñ dara bu boobaa ci kaw loolu la jaay loolu di xaram du jaay ko ci moom moo xaram waaye ana waa ji koy jënd nan la koy utiliser ni ma koy xamee nag mooy ñi ëpp ñi koy jënd ñan la bu dee ñi ëpp lool la mooy al hukmu lil ghalibi wan nadiru la hukma la man waa surveiller ku nekk mais bu dee ne ñi ma gis ñu ëpp ak li études yi wane mooy ñu ëpp ñu ko utiliser mooy ñi sëy lañ tuubul la yoo xam ne dañ may lool mën naa ko jaay sinon bu dee ne ñu ëpp mooy ñi nga xam ne dañuy fo ñoo ñëw di ko jënd boobaa jaay ko day xaraam kon nag loolu moo jëm ci wàllu méthode contraceptive yi ñi nga xam ne ñooy si am nañu droit utiliser ko waaye mu nekk politique bu ñëppuy def bu bu ñuy loolu moo xaraam ndax loolu mooy ne damay woo jeunes yi ñu nekk ci mbon di def loo xamante ne day tax ñuy ñuy def lu ne te duñ ci jaare ëmb nga xam ne di for lu nekk ñu dugg ci di njaaloo di mooy yàlla loolu moo xaraam siinoo dul loolu yeneen yi dagan na léegi mu des beneen waxtaan nooy Ah. waaye léegi bu dee ndaw si manula am doom nag ah. insémination artificielle est-ce que mën naa ne loolu dañ naan la loolu mën naa ne ci kaw bu dee ne manu yu ndaw waa ji la jël ak euh, yi nga xam ne mooy ovilu ndaw si def ko ci soxna koo xam ne soxnaay waa ji la mooy il faut ci kaw euh, loolu ndaw si nangoo am ñaareel par force waaye jël ko def ko ci beneen femme boo xamante ne nii du moom du jabaram du jabaru waa ji ku góor gi Mm. loolu moo maanaa bi am ci zina moo fa am mooy njaaloo ndax mooy ne jël ndoxum góor boo xam ne def ko ci euh, biiru soxna soo xam ne du soxnaam loolu attey njaaloo moo tay am léegi nag mooy nag bu dee nag ndaw si moom manula am doom moom lenn rek la mën a am mooy mu xamante ne nii ah, ñaareel mooy ne mu utal jëkkëram jëkkër ji am ñaareel ku bañ ñaareel nag mooy ne yow na la leer ne kon loolu manoo koo def ndax Euh, bu dee amoo doom insémination artificielle manoo koo def ndax keneen manula ëmbal sa doom ndax bu boobaa li ñuy tere ci li nga xam ne mooy njaaloo moo fay am mooy même chose la moo fay am kon nag euh, foog naa foog naa def naa le tour bu ma juumul def nañ le tour ci wàllu li nga xamante ni nii moo jëm ci euh, yooyu kon wax nañ la affaire tamit Euh, euh, kon méthode contraceptive yi ak yi nga xam ne pilule yi femmes yi utilisé yooyu yëpp fi muy dagane mooy bu dee du gaañ ndaw si jëkkërëb ñoom ànd nañ ci couple ñoo ci d'accord du ko gaañ te du am ay effets néfastes temporellement mais pas ñu dindi ko complètement jusqu'à la mort loolu day nekk loo xam ne lu xaraam la kon ci kaw loolu ci lañu jeexale masala bi am na nag loo xam ne ci wàllu sëy yu am solo la yonent bi alayhi salaatu salaam daal di digal jeunes yi di leen ci xemmeem loo comme xadis bi ñu wax sànq ya ma'shar ash-shabab yéen jeunes yi képp koo xam ne hmm, man istata'a minkumul ba'a képp koo xam ne am na possibilité bu yore soxna falyatazawwaj na takk bu ko manul nag na jàpp ci li nga xamante ne nii mooy koor gi ndax kat day nekk li nga xam ne protection lay doon te loolu mooy sunnaay yonent yi aleyhimu salaatu wassalaam comme li nga xam ne moom la borom bi ne man maa yónni ay yonent yoo xam ne wa laqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriya man maa yónni woon lu la jiitu ay yonent yoo xam ne ma def ci ñoom yu la jiitu ñoo xam ne amoon nañ ay soxna ak ay li nga xam ne mooy famille ba pare mu ne wa ankihul ayaama minkum wa saalihiina min ibaadikum wa imaa'ikum yooyu yëpp gisoon nañ ko ak fankihu maa taaba lakum minan nisaa'i masna wa sulaasa wa rubaa'a takk ñeenteel dagan na takk ñett dagan na takk ñaar dagan na ku man benn nga téye ci waaye dépassé ñeent loolu moo xaraam ci ijmaa boroom xam-xam yi zahiri yi compris mooy ne loolu noonu ñépp ñoo ne loolu dafa xaraam boroom xam-xam yi ñoo ci dëppoo këniñ takk ñeenti soxna dafa xaraam te yonent bi alei saatu salaam di nay daal di joxe li nga xamante ne mooy ngëneel yi nekk ci euh, takk soxna moo tax mu ne wa fi buta ahadikum sadaqa nekk na ci sëy ak sa soxna loolu saraxe la ñu ne ko lan moo tax mu ne ndax euh, nit ki dina indi daldi faj soxlaam ba bare di ci am yiw mu ne xanaa gisu neen bu ko defoon foo xam ne du lu xaraam la ndax da ciy am bàkkaar ñu ne mu ne naka noonu bu dee da koo def fu dagan da ciy am ci tiyaaba ba pare mu ne at dunya mata mu ne àddina bi poñet la rek marchandise la mu ne nag li gën loolu nit mën a am ci àddina bi mooy almaratu saaliha mooy soxna si nga xam ne ku baax la loolu la yonent mi alayhi salaatu salaam jàngale muy di xërtal ñi nga xamante ne mooy nit ñi rawatina jeunesse bi ci li nga xamante ne nii mooy li nga xam ne mooy mariage kon nag xam naa